baabu jawaazil axdi min gayri mas'alatin wala tatallu'in ilayhi kon al imaam al xaafid an-Nawawi <coughs> rahimahullahu ta'ala ginnaaw bi mu jeexalee ci jotaay bii ñu génn bi ñu jeexalee buntu cinquante-sept bi di garab ci tool bi wala chapitre numéro cinquante-sept nekkoon baabul qanaa'ati wal afaafi wal iqtisaadi fil ma'iishati wal infaaqi wa zamni su'aali min ghayri daruura jeexale woon ko xadis numéro cinq cent trente-huit non cinq cent trente-sept <coughs> nekkoon xadisu Seydina Abu Hurayra juróomi téeméer ak fanweer ak juróom ñaar mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laysa almiskinu alladi tarudduhu alluqmatu walluqmataani wattamratu wattamrataan <coughs> bani mu jeexita xadis boobu romboon na xadis numéro deux cent soixante-quatre tey nag comme niñ ko yëgle woon muy chapitre bu bunt bu bees garab gu bees ci tool <coughs> muy chapitre numéro cinquante fukk ak juróom ñett mu ne baabu buntu jawaazil axzi possibilité jël manug nekkug jël min ghayri darura min ghayri mas'alatin waaw min ghayri mas'alatin ci loo xam ne ak laaj waralu ko wala tatallu'in ilayhi waaye du caagante ne loo xam ne yaa ci yuqamte ko di ko xool ba nit ñi xam ne da koo soxla jox la ko loolu mooy nag mooy buntu bii day mottali fi ñu jóge bi ñu jóge ni mu ko tuddee fam jeexe wa zammi su'al min ghayri darura ak ngañ gi nga xam ne moom lañu ñu ŋaññe di saa mbay mbayaan di laaj ci loo xamante ne nii loru waralu ko nécessité waralu ko mu lay wan fii nag ci buntu bii di la indil ne la gis nga garab gii ñu jóge garab gii moom moo ma takkaloo te day leeral benn mbir boo xam ne ñoo ko bokk mooy ndax nit ki day mën a laaj légitimement day mën a laaj ne waa léegi comme que dañ maa tere laaj ci luñ doyal lu dul ci xaal kaa yi nga xam ne moom lañ gis ne foofu lay dagane te bu ma amee la ma xam ne boo may dundal wala la taxoon may laaj damay arrêté te loolu mooy exemple bi ñu la ci mosquée bi nga xam ne dañ koy defar jàkka ji ñuy defar wala projet bi ñuy defar kooku man naa laaj bu dee amuñu financement bi laaj ko waaye bu matee day arrêté képp kenn la ngay ciy ut mën la nekk loo xam ne continuellement ci loolu ngay dëkk éternellement même bu say situation changé loolu mën na nekk. ndax medd la moo xam ne faman turra ghayra baagh ghayra baaghin wala aad fala isma alayhi kon nag fokk yow aad ak baax nga bañ koo def bi ci dellu li ci baamu ba pare bi jéggi dayo déedéet kon <coughs> mu lay wax ne nag kaay wan la garab goo xam ne dina la leeral benn mbir fee mooy nit ki day mën a laaj te moo yey laaj waa léegi bu dee ne xam naa ñi war a mën a laaj mais man li nga xamante ne manumaa laaj mais bu buñ njëkkee jox ma dara nag buñ njëkkee am ku ñëw dama sëñ bi am jox ma enveloppe enveloppe boo xam ne dix mille francs CFA moo ci ne mu ne ma am waaw mais loolu est-ce am naa droit jël ko laaju ma de <laughs> waaw ma ne la fay may ma tuuti am na benn affaire boo xam ne fa ñu génn. fi ñu génn bunt bi ñu génn manoon yoo ma ko laaj waa mais attention waa ji nga xamante ne nii dafa dénkaane alalam ñëw di ko laaj kooku ci la ñu ne xam nga ne ko bokk ci waay <laughs> fay ah nga ne ah déet man kay du man yow kay yaa ne may ma xanaa sa bopp ngay wax yaa may jaaw sa bopp de te koor gi ak seegu tay saa waay dag <laughs> ñoo yam ñun fayee <laughs> yow yow kay di yaa tableer yi yow cawin bi nga doon la way non way non yow tamit saa yi non faut pas déconner quoi fay waaw waaw yaa ngi lay <laughs> jaaxle sa bopp <laughs> sa bopp waaw mooy kooku taxul li nga dénkaane sa guy la yaa ko moom sa xàq la ak ne daa leble heure waaja fay ko jot mu ñëw di ko réclamer kooku kenn neew ko ah war mu suwaal yow xanaa déggoo woon la mu suwaal dañoo wax affaire nag yëpp kooku am lay laaj loolu moo tax sultaan bi. ki nga xam ne pouvoir la yor boroom nguur gi nga man koo laaj ndax la koy laaj da nga ceen àq waaw boo ci amee àq ca la ngaa baax nga man koo laaj teg dara laa dola ci fekk comme ko gisoon hadis bi te rappelé woon nañu ko voilà kon laaj boobu taxul ñuy wax laaj boobu moo taxul ñuy wax <laughs> yaa yor samay mbir nga dem laaj ko waa ji ngir mu delloo la dama la ko aaloon nga delloo ma dama laa lebaloon ngir ma ñëw waa ji boo ko laajum du la delloo nda am na nit ñu mel noonu da leen di laaj lenn waaw xamuñu njekk da ngeen di aal dara ñu téye ko mel ni ko fàtte waaw yow doo toog ñu naan wa damm soirée ah, ah dara de nga bàyyi fa sa mbir ta nga aajowoo ko loolu sariya waxu loolu kooku kay bañ a dem kay laaj ko <laughs> waaw ci ay keeg gi nag ah diwoo <laughs> waaw man de sama kii ma la aaloon moom xanaa da nga koo far fàtte ah mel ni da nga waroon le vin mais le vin euh, <laughs> démb la kooku man nga ci da ngay laaj kay bañ a laaj wax. léegi rek buntu bi al imaamu rahimahullah mu ngi indil buntu bi garab gi di baabu jawaazil axli possibilité jël min ghayri mas'ala ci loo xamante ne nii fekkul ak laaj moo ko waral waaw wala tatallu'an ilayhi waaye nekkul loo doon yuqamte ko di ko convoiter doon ko bëgg lool dañ jox la ko déedéet waaw loolu mu ne nag loolu nag mën naa nekk bu dee da ngaa njëkk comme li ñu wax sànq kenn ñëw. jox ah, la dix mille may la mooy liñ naan may te nekkul woon yow yaa def yaa laaj soit ci sa làmmiñ wala ci sa xaal ndax loolu mooy tasalloo bi tasalloo bi mooy beneen laaj bi mooy xaal <laughs> mooy laaju xaal waaw di xool di ci di wane daal yow sa lépp di wane ne moo tax ñu la doon laaj ñaari laaj la laaju làmmiñ ak laaj boo xam ne waa ji professionnel la tasalloo lay def waaw <laughs> moom daal ku ko gis xaalam lépp xaalu laaj la <laughs> waaw mu ne nag bu dee ñaar yooyu amu ci ñu ñëw jox la waaw kay loolu possibilité jël loolu waaw kay kooku moom léegi nag mu ngi ciy indil benn xadiis kese la fi indi te fii al imaam rahimahullahu taala comme ni nga xam ne noonu la jële woon engagement en tout cas liñ ko waxe woon ci mbumbastalu téere bi rahimahullahu taala ne doon na ubbi bunt yi ne wa usabbiru al abwaaba min al al aziz bi ayatin karimaat dinaa ubbee buntu yi chapitre yi garab yi min al loo xam ne ci al qur'aan al aziz bu tedd bi bi ayatin ci ay ay yoo xam ne yu am teraanga lañ boobu bii nii nag exception la ci waaw mooy lépp ci téere bi te loolu lañ mës gis ba mu des mooy ñaareelu yoon bu ñu gis buntu boo xam ne amul xaj amul ci kanam amul aay ci kanam ndax bi mu jógee daanaka dañoo bokk lépp waaw moo doon euh, chapitre 42 baabu fadli birri asdiqaa'il abi wal ummi wal aqaaribi waz zawja wa man yundabu ikraamuhu boobu hadis boobu it buntu boobu mooy indiwu fa woon ay aaya amul woon aaya alquran voilà ñu ne la woon loolu exception la te loolu teggiwul règle bi ndax c'est l'exception qui confirme la règle mooy benn ki ñaar ki ñett yoo xam ne amul alquran ci kanam loolu teewul ñu ne téere bi ndax alxukmu lil ghalibi kene téere bi li mu waxoon defu ko ndax alxukmu lil ghalibi wan nadiru la hukma la li nga xam ne mooy li ñuy jox àtte mooy li gën a siiw li ëpp li ëpp waaye li nga xam ne moom dafa raar loolu duñ ko jox àtte mooy duñ ci bàyyi xel noonu mooy fii mooy ñaareelu buntu euh, bu dee juumuñu boo xamante ni ginnaaw biñ la wax sànq euh, muy buntu kaaraan <coughs> chapitre 42 bi chapitre moom amul alquran ci kanam kon al imaam al haafiz rahimahullahu ta'ala an-Nawawi rahimahullah muy commencé mu ne hadith numéro 538 juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñett an Salim ibn Abdillah ibn Umar an abiihi Abdillah ibn Umar an Umar radiyallahu anhum annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yu'tiini al-'ataa'a fa-aqulu a'tihi man huwa afqaru ilayhi minni fa qaala khudhhu ida jaaka min hada almaali shay'un wa anta ghayru mushrifin wala saa'ilin faxudhu fatamawwalahu fa in shi'ta kulhu wa in shi'ta tasaddaq bihi wa maa laa falaa tutbi'hu nafsaka qaala saalimun rahimahullah fakaana abdullahi radiyallahu anhu laa yas'alu ahadan shay'an wala yaruddu shay'an u'tiya muttafaqun alayhi mushrif bishiin al-mu'jama ay mutatalli'in ilayhi kon al imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ngi indi kon ci buntu bi nga xam ne mooy euh, euh, euh, wala chapitre bi wala garab gi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana Allahu minhum muy chapitre cinquante-huit juróom fukkilu chapitre ak juróom-ñett muy wax ci baabu jawaazil axdi min xayri mas'alatin wala tatallu'in ilay buntu possibilité jël euh, loo xam ne dañ la ko jox te nekkul ne ak laaj nga def bañ jox la ko walla ngay laaj laaju xaal di ci yëddoo nekk di ko convoité di yërloog di wane sa xaal luy wane da nga koo soxla bañ jox la ko bu dee loolu ñaar yi waralu ko boobu mën ngaa jël mu ngi ëndi xadis benn xadis kese la fi def muy 538 mu ne an Salim mu ngi jëlee ci Salim ibn Abdillah di Salim ibn Abdillah ibn Umar radiyallahu uh, anil jamii muy Salim di doomi Abdallah Abdallah di doomi Umar léegi Salim jëlee ko an abiihi ci baayam kon wax na la baayam muy Abdallah ibn Umar an abiihi Abdillah ibn Umar radiyallahu anhum an Umar mu jëlee ko ci baayam mooy Abdallah jëla ko ci baayam Salim Omar Seydina Omar maamam la voilà mbir mi nii la Seydina Omar moo jur Abdallah ibn Omar Abdallah ibn Omar jur Salim léegi ñoom ñooñu mooy Salim sët bi moo ko jële ci baayam baay ji jële ci baayam waaw muy rek Salim jële ci baayam di Abdallah Abdallah jële ko ci baayam di Omar ibn al-Khattab al-Faruq amirul mu'minin thani khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin waaw radiyallahu anhum annahu qaala Seydina Omar mu ne an Omar mu jëlee ci baayam moom Seydina Abdallah jëlee ci Seydina Omar radiyallahu anhu annahu qaala nee na kaana nekkoon la rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yu'tiini al-'ataa dama doon jox ay jox mooy dama doon jox ay mbir <laughs> am yoo xam ne moom la doon jël di ma ko jox ci ay am ay donation yu ñu doon jox yoo xam ne sama àq la bu ma doon jox da ngay xam ne. système allocation comme ni ñu ko fi waxewoon loolu euh, bi ñu réeree suñu diine moo tax gaa yi ko xam ci tubaab yi wax naa la bi ñu ko wax nga naan mais sawaay yi euh, ku xamul loolu tam nga ne mais est-ce que en train de faire une récupération gis li tubaab yi def ni muy rafete allocation familiale ak yooyu mu bëgg ne loolu amoon na ci l'islam mais <laughs> ma ne la <laughs> non affaire bi c'est simple euh, est-ce que une récupération wala jët leer na léegi nañ nañ delluwaat nañ delluwaat <laughs> histoire est-ce que loolu am na am gis yonent bi alayhi salaam ci boppam da ko doon def Seydina Abu Bakar da ko doon def gis nañ Hakim ibn Hizam romb nañ xadiisam fan yi nga xam ne ba euh, neen damaa laaj yonent bi saa saa mu jox ma ma laajaat ko mu jox ma ma laajaat ko mu jox ma ma ma ñettee mu ne ma yaa Hakim inna hadha al-mal hulwun khadir waaw ba lim ko waxoon waaw faman akhadahu bi tib nafsin burika lahu fihi waaw waaye ku ko jël ci loo xam ne yuqamteku lam yubaarak lahu fii fa kaana kalladhi ya'kulu wa la yashba waaw bay di nga ko wax yëpp ne ko gis nga alal ji daa daa daa nëtëx gis nga alal dafa nëtëx te dafa neex képp ku ko jël ànd ak teeyu bakkanam waaw kooku di dees na ko ci barkeel waaye képp koo xam ne daf koo jël bi israfi nafs bi saxaawati nafs ku ko jël bi saxaawati nafs buurika lahu fii kooku dees nañ ko ci barkeel mais ku ko jële ku yëkkante kooku foqale ci alal kooku kenn du ko barkeelal waaw yàlla du ko ci defal barke day mel ni kiy lekk te du suur jamais moo kii naan ndoxum géeja yem du man mukk biir bay dem ba mu yëg ne manatu la def dara mu arrêté sinon bu yëgaatee ne biir bi xaw naa wàccaat rek mu commencé naanaat waaw mu ne nag alal noonu la kon yonent bay saa saam donation yi dama nam Seydina Umar radiyallahu anhu bi mu nee continuer di ko joxe alal yi doon ñëw mu jël Seyna Hakim di ko jox Seyna Hakim ne jëluma parce que damaa jëloon engagement ci kanamu yonent may ma ba ma laajee mu jox ma ma ko mu jox ma ma laajaat ko mu jox ma mu ne ma hé Hakim <laughs> inna hadha al-mal hulwun khadir waaw ku ko jëloon ak bi saxaawati nafs wax ko li mu waxoon léegi boobu dane ko wal yadul ulya xayrun min al yadi sufla te loxo bi féete kaw bi joxe moo gën loxo bi féete suuf di laaj Seyna ne mu jël engagement ci yonent bi saa saa ne ko waat naa ci yàlla ne dootuma la laa arza'u ahadan ba'daka shay'an waaw jël engagement ci kanam yonent bi saa saa ne ko waat naa ne dootuma wàññi ci kenn ci nit ñi di ko laaj dara mu koy mu muy jële ca lam yor di ma jox dootul am moro Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ne xalifa di laaj bu yi yi nga xam ne xaqu xaqim la di ko jox Seydina Hakim ibn Hizam waxoon na la yaay Xadiija mooy bàjjanam ndax Hizaam frère yaay Xadiija la radiyallahu anhuma mu ne maa bañ jëluma Seydina Omar nekk xalifa di ko jox mu ne maa bañ Seydina Omar nag def xutba ci biir nit ñi Hakiima ngi toog ne yaa ma'sharal muslimiin waaw maa ngi leen di yéen mbooleem jullit ñi ushilukum ala Hakiim maa ngi leen di loo ci hakim que maa ngi koy jox akam bi nga xam ne qasama allahu la borom bi moo ko moo ko daggal nattal ko ko jox ko ko fii hada al fay ya yaba an yaxuda mu bañ na du ko jël ci alal ci nga xam ne day dégg loolu way allocation lool lu taxoon Seydina Omar créé diiwaan diiwaan nga xam ne dañuy recenser ñi nekk ci dëkk bi waxoon nañ ko fi waxati ko <laughs> waaw ku nekk ni nga jëkkee ci l'islam ak jaloore yi nga fi def selon lañ lay jox te kooku nga riche nga ñàkk ci riche ya te yonent bay sàttaam moo ko doon def moo tax seen kii euh, ku waxati lool euh, ki àndoon nag du du du du du du Hakim de du Hakim du Hakim du Hakim ibn Hizam euh, kii la ta hadith Jubayr ibn Mut'im voilà Jubayr ibn Mut'im <laughs> waaw <laughs> al-Mut'im ibn Ali fa Christian ay sa yaay wàcc la ko kooku wala yow xamoo ko <laughs> al Mut'im ibn Ali no yow xamoo ko ah xamoo non xamoo ko ah bon <laughs> ci kilifaay Makka yi la bokkoon mais bon ci kéefër la faatu mais sauf que ci kéefër la faatu mais dafa defaroon la Yonent bi alayhi salaatu am lu rafet bokk na ñi ko doon ñi taxoon embargo ba ñu leen embargo bokk na ci ñi ko dindi te ba mu jógee Taïf waa Taïf euh, xaañ ko. dàqu ko moom moo ko yiiroon moo ne woon moo koy protéger biir Makka woo doomam yi yëpp ñoom jubay rek ay frère am ay dix ay dizaine de personnes yëpp di ay doomam ñu nekk ay kilifa ñu ñëw wër Kaaba gi def tawaaf mu yëgle ci kaw waa Quraysh ne leen man maa yiir Muhammad waaw te loolu buñ ko masee wax kenn du ko def dara même ne gëmu ko ay doomam kenn ku ci gëmu lool mais mu def loolu loolu nag yeneen tubaab yi saa saa doonu ko fàtte boo def keroog law kaana comme ne hadis ne ci sahihu imamul Bukhari rahimahullah mu ne Bukhari rahimahullah mu ne law kaana al-Mut'im ibn Adiy hayyan fa kallamani ala haa'ulaa'i an-natnaa la taraktuhum lahu ah so taxawoon nañ ci yàggoon nañ ci lool ci siira bi biñ nekkee ci ghazwatu Badr ci prisonniers yi yeneen lay saa saa am ne woon <laughs> law kaana al-Mut'im ibn Adiy hayyan bu doon al-Mut'im ibn Adiy mu ngi doon dund fekk na moom dafa faatu avant Badar ci kéefër wal-'iyaadu billah ci kilifaay Makka yi bu doon moom malgré yéeféer la gëmuma defuma dara bu ñëwoon fekk prisonnier yi ma jàpp ci waa Quraysh ci waa Makka mu ñëw wax ma ne ma Muhammad damaa bëgg de ñii nga bàyyil ma leen ndax man nee na ñépp laay libéré du ma leen laaj dara Allahu akbar kon nag mooy bàyyu Jubayru mi Jubayru nu Mut'im pour wax la yonent way sa sam donation yooyu moom moo ko tàmbali moo ko doon def pour wan na ne boo ma nee dañoo récupération dara récupération tubaab yi kañ à la sorti de la deuxième guerre mondiale la ko général de Gaulle daal di yi ngay gis nii moom moo ko fi teg sinon yooyu dañ yaay xamuñoo noonu ñun nekk suñu turas al islami waaw suñu lekk suñu héritage islamique mais comme que dañoo réer dañoo sànk mooy jànguñu xamuñu ci suñu diine a nii b loolu dara ñu foog ne daal diine ji julli daal te julli ji sax xamal niñ koy defee ah voilà ak woor ak yooyu kese la aji Makka kene te aj da yooyu yëpp boo ci xuusee xam ne gaa yi liñ koy defe duñu wal iyaazu billah mooy des la lu bari waaw ñu moom ne loolu kese la quant social nan la dunde nan la ñuy société nan la dugg ah, euh, euh, organiser la société loolu yonent way sa sa bu ñëwee Medina loolu la njëkk a taxaw waaye nag alimahu man alima jahilahu man jahila waaw ki ko xam-xam na ko ci ko ñàkk xam-xam comme que ñun suñu diine ñoruñu lulul de non ñu koy mbubboo kese tur wi ñu yor suñu maama yi suñu bàyyi diw kekk mais xam-xam suñu yoon na wu ci mais c'est normal c'est normal lii buñ koy wax nga mel ni da nga naan waa ji day récupération fan la récupérer waxul lu dul li am demal ci dugg ci téere yi nga xool téere yoo xam ne ñu ko bind ba muy am France amut la France n'existe pas waaw <laughs> France en tant que naan France amul woon waaw amul woon gars yi ay lañ doon dund waaw. ay ay ay ay tuddee lu ne lañ doon waaw nga naa danga may wax loolu mooy ñàkk xam Seydina Jubayr ibn Mut'im liñ la doon wax nela la ci yonent bay saa saam lu jóge xalifa yi ñëw ci gannaaw yépp topp ko ci Seydina Jubayr ibn Mut'im nee na waaw te wax naa la wal xadiisu mu ngi ci saxiix imaamul Buxaari na ko noon bokk taalim al Abu Daawuda ak sëriñ seen sëriñ ñoom ñaari al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal borom giir bi na ko noon al imaamu Ahmad ibnu Shu'ayb an-Nasa'i ak al imaam ibnu Maaja al-Qazwini ñoom ñëpp soloo nañ ko mu ne man damaa dem waaw man Jubayr mashaytu ana wa Usmaan ibnu Affaan waaw damaa dem ànd ak man Jubayr ibnu Mut'im ànd ak Usmaan ibnu Affaan parce que da ngay xam ne Jubayr ibnu Mut'im ibnu Adiy ibnu Nawfal ibnu Abdi Manaaf al-Qurashi mooy moom ci Abdu Manaaf hein ci Abdu Manaaf te la bokk ak yonent bi alayhi salaam léegi nee na damaa ànd ak Seydina Ousmane muy xalifa bi Ibn Affan boobu nekk ko woon xalifa ñu ñëw ci yonent bi alayhi salaam fa qaala mu ne Seydina Ousmane ne yaa Rasuulallah yow dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam a'tayta bani Mutallibin bani Muttalibin <laughs> bani Muttalib jox nga waa banul Muttalib <laughs> wa taraktana nga bàyyi ñun ñooy waa banu na waa banu Abdi Manaaf ñuy eh, mooy ah, eh, ndax lii la xoolal eh, ndax ñoom Seydina Usmaan seen maam mooy Umayya ah mooy ñoo la leen banu Umayya sauf que ñoom seen maam mooy Abdu Manaaf comme que Haashim ñoom Haashim xaaral nañ dàggale ba pare après ñu ñëw ci lool insha allahu taala <laughs> léegi mu ne mais yonent bay saa salaam Seydina Usmaan da yonent bay saa salaam yow de jox nga waa banu Muttalib waaw nga bàyyi ñu wa innama nahnu wa hum minka bi manzilatin wahida te ñun muy waa banu umayya yow yonent ak waa banu mutalib mais ñu nag yow ñun ci yow ñoo ñoo ñoo yem benn ñoo ñooy benn lañ ñoom li ñu bokk ak yow la bëgg wax ñoom ñun lool lañ bokk ak ñun léegi nag nañ taxaw lool balaa dégg bala ñoo déglu eh, li yonent bi alayhi salaam di wax <laughs> li li yonent bi alayhi salaam ñoom ñu wax lii parce que ñoom dañu ne euh, euh, li tax euh, kiy wax lii Seydina Usmaan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah alayhi ridwaanu rahiimu rahmaan li tax mu wax lii mooy waa Banul Muttalib waa nañ ñëw foofu xam nga Jubayr ibn Mut'im ci Banu Nawfal la bokk Banu Abd Shams ah ak Nawfal xoolal lii la mooy Abd Shams Nawfal Hashim ak Mutallib ñoom ñépp doomu ku ñuy wax Abdu Manaaf la Muhammadun najlu Abdillahi shaybata Haashimin wa Abdu Manaafin ma Qusayhimi gis nga euh, loolu boroom Xilaas az-Zahabi